kon ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jotuñu woon a tàmbali saar bi ñu ngi woon di xool lan moo tax ñu tudde ko suuratul mumtahina wala mumtahana wala ana lan moo tax tamit saar bi wàcc fi nga xam ne noonu la tàmbalee ci xew-xew sayyidina Haatib ibn Abi Balta'a radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah kon nag suñuy dugg ci saar bi suñu boroom nag di di tere jullit ñi ñu def ni comme moom moomale sayyidina Haatib radiyallahu anhu loolee mu def jël xabaaru secret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko yëgal ñi nga xam ne ñooy yéefiru Quraysh ni zaada moom da nekk Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman alima suñu boroom kon di tàmbali mu ne bismillahi irrahmani irrahim ci turu boroom bi nga xam ne moo fees dellëg yërmande te yërmandeem yaatu lay tàmbale mu ne yaa ayyuha alladina aamanu laa tattaxidu aduwwi wa aduwwakum awliya mu ne ee yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa tattaxidu bu leen jàppe aduwwi samam noon wa aduwwakum ak seeni noon kon bu leen jàppe samam noon wa aduwakum ak seeni noon awliyaa def leen ay parandoo ba moo des tulquuna loolee tax ngeen di leen di sànni ilayhim ci ñoom bil mawaddati ndax cofeel gu ngeen am ci ñoom ngeen di jël secret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ko wax comme ni Seydina Xaatib mii defoon radiyallahu anhu di yëgal ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofule Makkatal Mukarrama zaada allahu tashrifan wa takrima mu ne te ñooñ ngeen koy defal waqat te dëgg-dëgg kafaru weddi bi bima jaakum min alxaq li leen dëkkal ci dëgg jógee ci seen borom muy wahyu bi waaye waqat kafaru te dëgg-dëgg weddi nañ bima suul jëf lan lañ weddi bima jaakum ci li leen dikkal yéen min alxaq ci dëgg di yonent bi sallallahu alayhi wa sallama tukkee ca boromam yuxrijuuna ar-rasuula wa iyyaakum ñu ngi génn ñoom ñoo génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dëkkam boobale di makkatal mukarrama zaada allahu tashrifan wa takrima ba mu gàddaay dem su dëkk bañ naan yasrib waaye ñoo leen génne wa iyyaakum ak yéen tamit de an tu'minu ta dara taxul ñu génne leen lu dul ne da ngeen a gëm billahi ci borom bi tabaaraka wa ta'aala ala rabbikum mi nga xam ne mooy seen borom loolu nag in kuntum xarajtum rawatina nag bu leen da ngeen di génn mooy bu leen leen di jox secret yi ndax ñeewantu ngeen am ci ñoom de fekk rawatina. bu in kuntum xarajtum bu deen na ngeen a nekk génn jihaadan dem ci jihaad ci yoonu fii sabiili ci sama yoon di yoonu borom bi tabaaraka wa taala wabtigaa mardaati ak di sàkku di di li nga xam ne mooy sama ngëneel rawatina loolu le de tusirruuna ilayhim bil mawadda ngeen leen di secret wu di leen yónni ci ndànk ci loo xam ne secret la di leen déey di leen bindaay bataaxal di leen yónni bil mawaddati ndax cofeel ga nga xam ne moom ngeen am ak ñoom de loolu bu mu amati di leen yu xabaare xabaaru julit ñi di leen leen ko yëgal wa ana taman seen boroom aalamu maay ki xam dëgg dëgg bima axfaytum ci li ngeen di nëbb wa ma a'lantum ak li ngeen di feeñal wa man yaf'alhu minkum képp koo xam ne nag defatina mbir jëf ju mel nii képp ku jëf jëf ju mel nii na xam ne faqat dëgg-dëgg dalla mooy na sawa as-sabili coow wooral ak yoon wa in yasqafukum mu ne yéen xanaa xamu ngeen ñii ngeen di ngeen di yeggee xabaaru jullit ñi ñooy ñan ñoom yéefir yi in yasqafukum bees leen jekkoo yéen jullit ñi yakunu lakum a'daa dañuy nekk pour yéen ay noon dootuñ nëbbati seen noon gi bu ñu leen jekkoo ñu nëbb seen noon gi ñu nekk ay noon ci yéen wa yabsutu ilaykum aydiyahum ñuy tàllal jëme ci seen ci yéen seen loxo yi ci dóor ak ak lor ak ay lu ñu leen mën a massacrer daal di leen faat dinañu ko def wa alsinatuhum seen làmmiñ yi tamit ak seen plume yi di leen ŋàññ di wax ne nekku ngeen ci dara ñu baax jullit ñii ay terroriste lañu baaxuñu ñoo yàq àddina bi loolu ba dégg ñoom ñu koy wax buñ leen jekkoo wa waddu ba pare mébét lool am cofee lool law takfuruuna mébét yéen jullit ñi ngeen génn ci jullite gi ngeen nekk nekk ay yéeféer ni ñoom suñu boroom nag di wax nag ne képp ku jëf-jëf ju mel nii di wasaare xabaaru jullit ñi ci yéeféer yi nga xam ne bu dee ne yow da nga koo defoon comme li Seydina Xaatib waxoon radiyallahu anhu que ni njabootam ju sew ji ne Makka la bëggoon a protéger aar leen ci loolu la de ndax waa Quraysh bu lool xewee ñu ne ah kii moom dañ ko jéggalal njabootam ndax kat yëgaloon nañu wu njëkk suñu boroom ne lan tanfa'ukum arhamukum yëg leen ne leen jariñ benn benn yoon arxaamukum seen mbokkoo yi wala awlaadukum du caagante ni seen doom yi ñu leen dara dara yawmal qiyaamati bu yawmal qiyaame mooy bés bu dee seen njaboot yi ak seen doom yeeg seen ñooñu ñoo tax ba jaamu ngeen yàlla na leen leer ne wala ngeen nekke di def lu yàlla tere teg ko rek parce que damay def ngir sàmm sama sama sama sama yi waaye yow xam nga man sama dund liggéey bii di liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu xaraam la di jaay sàngara di jaay loo xam ne yor baar boo xamante ne fa la ñuy yàqoo nga toog naan waaye man xam nga sama njaboot gee tax foog ma leen di dundal te liggéey jaamu yàlla la waxoon naa la déedéet liggéey balaa doon jaamu yàlla nit ka da ko ci yéene de sinon rek ana Paul mii xëy moom nasaraan bi Paul wala Nicolas. wala moom Sébastien mi nga xam ne dafa xëy dem di liggéeyi ñëw nga xam ne day dem ngir njabootam noonu kese te yéenewu ci dara boobu bu boobaa lan moo ko lan moo ko tàqale ana différence bi moom ak Ayman wala Moussa Mole nga xamante ne moom dafa xëy liggéey te yéenewu ci dara. mooy xam nga ne amul benn différence de mooy foog mu yéene ci jaamu yàlla bu ko defee lam fa nekk yépp cerce bu mu fa nekk day nekk ay tiyaaba di ay maqaama de suñu borom di ko ci bindal ay ti ay ay tiyaaba kon nag suñu borom ne bés bu leen yeneen yëng ne seen njaboot yi ak li nga xam ne mooy seen doom yi duñ leen jariñ dara yawmal qiyaamati bés pinc bu ñu taxee ba ngeen di def lu yàlla tere ay waaye na ngeen accès ba xool ndax dinañ leen jariñ dara si lu yafsilu baynakum suñu borom mooy tàqali seen diggante képp koo xam ne teg woon na ci yoon ma teg ko fële képp koo xamante ne nii yóbbu ko aljana waaye képp koo xam ne ci caaxaan la topp nekkoon bokk topp ay bakkanam ak li nga xam ne moom nekk si supporter au lieu mu jëf jëful dara di ku ñoo xamante ne nii wóoruñ ci biir wóoruñ ci biti di mooy yàllaa ak guddeeg bëccëg boroom bi ne maa leen di tàqaleeg mbokk yam am mbokk yu baax ya wallaahu te boroom bi bi maa taamaluuna ci li ngeen di jëf bu jaf jëf basiirun ku ko yëg la de bu kenn foog ne li ngay agencer créwu di def nit ñi yëguñu la nga foog ne loolu yow yaa ngi koy def kan nga ko def sa bopp nga ko def toog di jël xabaaru jullit ñi di ko jox noon yi ba pare toog foog ne naan sama métier la parce que la wala boog man naan Interpol laay liggéey loolu génnewula ci de bu leen yaakaar na li yàllay xaraamal buñ ko xasee def métier moom day tax mu baax déedéet wallahu te borom bi bi ma tàmmaluuna li ngeen di jëf basirun ku ko gis la de mu ne nag kaay leen ma jox leen misaal ci koo xamante ne nii noonu laa bëgg ngeen def ni moom ni mu doon def ba bu ngeen fi nekk di neexook yéeféer yi lool di ba pare euh, daal di meroog jullit ñi wala neexook yéeféer yi loolu musiba dëgg la mooy jullit boo xam ne ndax da dem ba yu bon yi muy def da nga koy mujj miin boo commencé di def ni moom sax doo ko tey suñu boroom nag nekkoon kaay leen ma wax leen benn exemple jox leen misaal mu ne qad kaanat lakum nekkoon na ñeel na leen ñeel leen uswatun royukaay hasanatun bu rafet a rafet ta baax fii Ibrahima te yonent ba ñu doon wax sayyidina ibrahimul xalil alayhi salatu wassalam walladina maahu ak ña nga xam ne ñoo àndoon ak moom gëm ko te fee dëgg na àddina ca ngëm ga wala walladina maahu ak yonent yi nga xam ne ñoo ñëw nekk ci tànkam moom yonent boo bële di sayyidina ibrahim al xalil alayhimu salatu wassalam id qaalu lan la misaal bi nekk royukaay bi ñu ko war a roye mooy lan mu ne id keroog ba nga xamante ne nii xaalu la ñu wax li qawmihim seen ñoñ ña nga xam ne dañoo ne woon lankal borom bi ne duñ ko gëm lan lañ leen waxoon inna ñun ñii de yonent bu ne lii nga waxoon comme ni ko sayyidina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam waxe woon ne inna bañ leen woowee ci ngëm yàlla ñu bañ ñu yëgal leen nag ne ñun suñu diggante yéen dara doxu fi inna ñun buraa minkum deñ nañu ba set wecc ci yéen wa mimma ta'buduna min dunillah lépp lu ngeen di jaamu wëllif yàlla tax ngeen bàyyi fi yàlla topp loo lële boof ca ne ca loolu xam leen ne ñun de moom leer moom bi bikum leer na que ne dañ nañ ci ñoo ñële ngeen di jaamook loolu lële bi bikum weddi nañ leen ak seen doxalin ak seen loolu ñoo lànk duñ ci topp dara wa badaata mu feeñ ta leer bay na naa suñu diggante wa baynakum ak yéen yéeféer yi al adaawatu noonoo ngi wal baghdaaw ak mbañeel abadan ba faw hatta tu'minu billahi wahda ba kere bi ngeen di nangoo wommatu gëm billaahi ci borom bi nga xam ne moo ñu bokk moom wahdahu moom dong ta du ngeen ko bokkaale suñu borom ne lii laa leen royloo ci Seydina Ibrahim illaa qawla ibrahima alayhi salatu wassalam waaye nag lii may ci teg moom lool bu leen ko ci roy illaa ba mu des qawla ibrahima waxu saydina ibrahima alxalil alayhi salam li abihi bam waxoon baayam ne ko la astaghfiranna laka dinaa la ñaanal njéggal wa ma amliku laka min allahi shay'a ñaan njéggal kese laa man ci yow ngir yàlla waaye wa ma amliku laka man manalu ma la dara min allahi fa sama borom tabaraka wa taala shay'an dara min shay'in ci dara de rabbana ye yow suñu borom alayka tawakkalna ci yow de la ñuy wàkkeerlu wa ilayka anabna te ci yow la ñuy dellu de wa ilaykal masiru te yow yaay mu jóge yow la ci yow la ñépp di dellu kon nag rabbana ye yow suñu borom la taj'alna bu ñu def fitnatan ñu nekk fitna lilladina kafaru ñeel ñi nga xam ne ñoo wedde waghfir lana nga jéggal ñu rabbana yow suñu borom innaka antal azizul hakim yow yaa ki noot sa nguur ki nga xam ne yaa ki xereñaate